voilà loolu insha allah dinañ ci ñëw kon day bàyyi ñamam yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu day bàyyi ñamam bàyyi lekkam bàyyi naanam bàyyi bànneexam min ay lii ngir man borom bi ndax ku woor ku mu wooral loolu dinañ ci ñëw ci biir waxu borom waxam yi rahmatullahi alayhi ak que koor li tax borom bi jagleel ko mooy nit ki waaw <laughs> ah, wax yi ci am que loolu amul ngistal waaye loolu lu ñu loolu façon wax la de <laughs> woor amul ngistal moo tax ñeneen nañ gis wax yooyu insha allah waaw léegi mu ne kon loolu day bàyyi euh, yii yëpp ngir man as-siyaamu lii mu ne koor man la ñeel borom bi wa ana ajzi bi te maa koy faye te ma wooral maa lay fay waaw man maay fay koor wal xasanatu bi ashri amsaaliha li mu gën a néew nag lu koor woorkat bi am mooy benn bu yiw bu mu def day am fukk waaye xam nga ne pënal yi voilà loolu dalaa bëgg wax fi mu départ waaye fin ba nag boroom bi nee na moom boo ko xam xamalu ko kenn voilà mu ne wa fii riwayatin imam an-Nawawi di continuer mu ne am na ñu soloowe hadis bi li muslim ñeel nag taalibeem bi moom imam al-Bukhari di imam muslim rahmatullahi ma foofu nii la ne dana kullu amal ibni aadama yu yudaaf dana bépp jëfu doomu aadama dañ koy fulani alxasanatu ashru amsaaliha benn yiw dañ koy fulandi lu mu ndaw ndaw fukk day tàmbale ila sab'i mi'ati da'f jëm sept cent fula bi waaw mooy eh, téeméer sept cent eh, non sept cent mooy juróom-ñaar téeméer voilà téeméer mooy cent <laughs> voilà mooy juróom-ñaar téeméer fukk jëm ci juróom-ñaar téeméer waaw muy de dix jëm sept cent qaala allahu mu ne nag borom bi nee na ah inna ma nag kanta lii mooy jëf yu baax it nga woor nga julli lii la minimum dix jëm sept cent mu ne borom bi nag nee na illa sow ba mu des koor koor ma bokkul ci bokkul ci dix la tàmbalee jeexe sept cent jëm sept cent non koor xam nañ ne fii li ñu ne néew mooy dix waaye fa mu yem loolu xamuñu borom bi ne illa saw ba mu des nag koor fa innahu lii moom bokkul ci lim bii ma wax ndax moom lii man la ñeel wa ana ajsi bi maa koy fay kon yeneen yi nga koy fay boroom bi da leen ngi <laughs> koy fay ci malaak ba malaakaam yi al <laughs> waaye bii nee na koy fay ndax kat euh, bi nga xam ne al karimu ne moon maay ku tedd ki ah, te waamee yi xéewalam amul fu mu tàmbali amul fu mu yem. ne lii moom maa koy ma je m'occupe de xam nga walillahi al-masalu lii dafa nekk lu rëy loo xam ne xaw ma dañ koo miin a dégg ba jàpp ne affaire bi de koor gu nekk ñu wax ñu ko ñu jàpp ne mbir mi duñ ci bàyyi xel sax ci maanaa xadis bi mais lii xadis bu wéy réeréy la loolu moo tax nañ gis ci ndax borom yenn borom xam-xam yi ne koor kon moo gën ci jaamu yàlla yépp ci lu ñu doyal la wax non lu ñu doyal julleeg zakaataak ñoom ñépp aji màkkaak lépp lii ci gën mooy woor waaw parce que borom bi moom kese la wax lii ba pare ba mu ne yu baax yi dix lay tàmbalee jëm sept cent seen seen fula gi ba mu des koor maa ko moom man maa koy fayal saa bopp <laughs> waaw way lu tax xam nga wali laal ma soxlaa li doon wax moo yow bu dee ne roi bi buur bi nga ñëw soxla buur bi lu bari dañuy délégué ak président yi. waaw ah, d'accord je vais mu jot sa lettre wala nga wax ko lenn bon daa daa ñëwoon fenn nga profité wax ko lenn mu mu ne waaye je vais euh, demander à au ministère de au ministre de l'intérieur wala au ministre de Nangam mu daal lay lijjanti loolu. yu bari noonu ah gouvernement yi président bi du intervenir directement c'est rare waaye bu la nee yow sa dossier man moom maa koy charge man maa ciy charge sama waaw sama bureau laa koy teg. demain matin moom laay njëkk a lijjanti damaa koy lijjanti du ma ko bàyyi benn secrétaire xam nga kooku sa waay dossier moo gën a gaaw ñeneen ñi ah <laughs> waaw surtout bu dee buur xam nga président sax léeg-léeg yenn réew yi mu am yoo xamante ne du ko mën a def mais buur ah parce que constitution bi dafay léeg-léeg président bi bon. Euh, mu am yu mu bëgg def mais il faut mu demander euh, trois tiers wu wala deux tiers wu li nga xam deux tiers bokk bu assemblée bi mu d'accord ceeg nangam waaye yoo xamante ni comme buur buur nga xam ne amul lu ñu naan ko hee yow da ngaa war a def nii loolu mooy buur yaa waaw et comme buñ jëlee al malik euh, saoudi bi nga xam ne le roi saoudien est-ce na kenn parlement bee ko naan yow non buur bi ba moo def lii na non non moom baax na ba parlement bi moom moo koy moo leen di waaw lu ko a fi am en tout cas moom mooy doxal ci moom loxo loxo borom bi teg jeex na waaw ñun xam nga léegi dañoo miin ay buuru Angleterre yi nga xam ne ay buur de non kese lañ waaw c'est le gouvernement <laughs> ñoom ñooy ñooy lijjanti mbir yi léegi moom si honorifique waxuma façon buur yooyu ah même ñoom ñoo ñooy Angleterre ba nga nekkee seen digg kii nga xam ne ñoo jiite woon fépp ak le Commonwealth nga xam ne ñoo doon décider yooyu laa ñu wax façon buur yooyu nga xam wax lu ñu wax kenn du ci remettre en cause buur boobu bu la nee man yow sa dossier maa ko gérer waaw yaa ngi problème suuf di nangam ak nangam da mu ne loolu maa koy gérer jeex na waaw tamaa lay woowaat suba ñëwaatal wax garde yi wax leer ne bu subaa kii bu ñëwee bu ko kenn téye na ngeen ko jàllale directement ci man bu heure bi jotee bëgguma génn naan ana mu ñu naan da euh, yéen a wax wala daa am fu ñeen ko de directement te bu kenn dugg ku dul moom xam nga loolu bokkul loolu nga affaire bi voilà kon walillahi masalul ala borom bi na nag mel ni dañ ko wax boroom borom bi moom lu tax nga def lii mu ne parce que mel ni dane yada'u shahwata ndax dafa bàyyi bànneexam wa ta'amahu ak lekkam min ajli ndax man li nga xam ne loolu mooy dundam ndax yii dafa lëkkaloog doomu mooy bànneex waaw ak ñam duñu lëkkaloo waaw moo tax ku sa biir bi fees lu bari ci lekk ak naan say shahawaat day gën a bari alors que boo ko wàññee day wàññi daw fas la day màmm waaw boo ko wàññee nag danga koy laxaab moo tax koor gi nekk junna moo tax yeneen saa san digaloon ko yaa ma'shar ash-shabab waaw man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj waaw sa hadith sayyidina ibn Mas'ud ba mu doon wax sayyidina Usman fële ca Mina ah radiyallahu anhuma nekk sahihayn yeneen saa mu ne yeneen saa saa moo ñu wax ñun Ibn Mas'ud ne yaa ma'shar ash-shabab alhamdulillah li ko Seydina Usman di proposé bana ah, yow ni ma la gisee ni Ibn Mas'ud oh, ma utal la soxna nga kii ah. Ah, mu wax ko xadiis yeneen saa sallam ne yeneen moo ñu waxoon yaa ma'shar ash-shabab waaw yéen mbooloom jeunes man istata'a minkumul ba'a ku ci mën a denc soxna yow itam soxna si bu dee man ngaa fexe am boroom kër defal na ko def waaw ndax loolu kat dina nekk euh, loolu na ko def léegi bu dee manoo ko ah fa alayhi bis sawm wala siyam maa ngi koy dénk woor ndax day nekk euh, lahu wija da koy laxab da koy téye waaw mooy koor lool la yii nag nga xam ne mooy dafa lëkkaloog doomu aadama muy plaisir am lekk ak yooyu te lekk ci biir lekkam naan ngaa nga ca biir mu ne loolu la bàyyi ngir man kon nag li saa'imi farhatan aji woor gi dina am ñaari mbégte farhatun benn bu njëkk bi inda fitri jamono jamuy doge wa farhatun beneen mbégte inda liqaa léegi dina ñëw tamit inda mooy lekk yi kese lool mooy <laughs> nga xam ne moom yii waaye koor gi saay bu jot lu nekk ñu dugg ci lépp luy façon lekk bu nekk à porte ñu daal di koy teg ci taabal ji di xaar bu ñu naan péréb gaa yi dóor mu daanu waaw dañuy tël di dóor de di dóor jusqu'à euh, timis bi di xaw ci sa saay te ñoo julli ba pare nga door a àggale ma no xaral rek quoi waaw ma waroon quoi <laughs> xaral tuuti julli di gudd na c'est pas comme ne ko Maliki di waxe ay lu gàtt nii nii rahmatullah alayhim quoi non gën gudd sa <laughs> xanaa gisoo kaaba gaa yi dañuy noddu affaire bi gaa yi xaar gaa yi ndogu ba kii ñu gaa yi dañuy noddu ba pare gaa yi ndogu ci la ñuy séddale yëf yi dañuy séddale avant bu jotee ñu ngi nekk di di di lekk di di après imaam door a ñëw voilà kon nag saa yi <laughs> waaw boobu des que boobu kese la farxa googu mbégte googu kese déedéet voilà mais boobu mooy bi gën a ñëw ci xel yi <laughs> waaye mooy mbég ci da nga jaamu yàlla gu toll nii borom mi may la ah malgré tout nga defe ko moom li nga xam ne en tout cas yow li nga man mooy lekkoon lekkoo naanoo defoo raxas yeeg yooyu yëpp moytu nga ko borom bi may la nag ba heure bi nga xam ne yim la waxoon yëpp mën nga koo def nga dig yim la tere woon voilà mu ne kon farxatun inda fitri jamono jamuy dogo farxatun beneen mbégte inda liqa'i rabbi ba mu faye ko la nga xam ne nee na man maa koy fayal sama bopp mu ne wala xuluuhu fiihi ta li nga xam ne mooy xetu gémmiñam moom aji koor ji atyabu moo gën a waat naa ne moo gën a sopplu gën a neex inda allahi fa borom bi tabaraka wa taala min rihil misk ci kër li nga xam ne mooy eh, xetu misk léegi nag kon lii la al imam an-Nawawi indi léegi nag ñu ñëw ci taxriij bi mu ne kon rawaahul Buxaari léegi laaj mu njëkk bi mooy muttafaqun alayhi bokk la waxoon le léegi kon dañ naan est ce ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet hmm? hadis bii nii al imaam euh, kii moo ko solowul euh, léegi ma la waxee ko solowul rek ñeneen ñépp ko solo imaam Abu Daawuda daal <laughs> loolu lu yéeme la yéeme la yéeme yéeme waaw mais bu dee Muwatta borom Muwatta al imaamu Maalik indi woon na ko lu jiitu waaw al imaamu hmm, kitaabu siyaam jaamu siyaam Eh, naka noon imaam Ahmad rahmatullah alayhi imaamu Tirmidhi wa Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maajah al-Qazwini rahmatullah ala al-jamii' al-imaamu al-Bukhari riwaay bi mu indi ne haadaa wa haadaa lafzu riwaayati al-Bukhari par imaamu al-Bukhari da ko indi ci buntu yu bari ngay xama indi na ko ci cinq buntu yu wuute mais bii nii mu wax ne mooy lafzu riwaayati al-Bukhari mooy kitaabu sawmi baabu hal yaqulu inni saa'im ida shatab ida shuti est-ce ki dina wax man de damaa woor bu dee dañ koo foofu la ko ne mu ne haddathana ibrahim ibn musa mu ne nettal nañu imam al-bukhari suñu sëriñ de ibrahim ibn musa muy ibrahim ibn musa ibn yazid ibn zazan at-tamimi abu ishaq ar-razi rahmatullah alayhi ñu xamoon ko as-saghir ak al-farra rahmatullah alayhi génn àddina deux cent trente rahmatullah alayhi qala mu ne akhbarana hisham ibn yusuf mu nekk ñu xabaare mooy Hisham ibn Yusuf as-San'ani Abu Abdurrahman al-Abnawi rahimahullah génn àddina la 197 rahmatullahi alayhi an Ibn Jurayj moo ko jëlee ci Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid al-Makki rahimahullahu ta'ala al-Umawi mawlahum la nag génn àddina la 80 gam ne a ne soixante-quatorze waaye quatre-vingts moo gën a dëgër génn àddina la cent cinquante ci wute bu ci am rahmatullahi alayhi eh, moom ibnu Jurayj qaala mu a axbarani a mu ne ki ma a man a mooy Ataa a Ataa a Abi Rabaah a al a al-Fihri Abu Muhammad ma a jumahi mawlaahum al-Makki rahmatullahi alayhi gane àddina Euh, xilaafa sayyidina Usmaan l'an vingt-sept génn àddina l'an cent quatorze rahmatullahi alayhi an Abi Salih az-Zayyat mu jël ko ci Abu Salih di Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaatu al-Madaniyu hmm, génn àddina la cent ci wute bu ci am borom import export rahmatullahi alayhi annahu sami'a Abaa Hurayrata mu ne dégg na Seydina Abu Hurayra al-Haafiz ad-Dawsi yu génn àddina la cinquante-neuf radiyallahu anhu ci li gën a siiw radiyallahu anhu yaqulu mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala Allahu kullu 'amali ibni aadama lahu illa as-siyaam fa innahu lii wa ana ajzii bihi was-siyaamu junna wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas fala yarfus eh, wala yasxab fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni imru'un sa'im voilà walladhi nafsu muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda allahi min rihi al-misk lis-sa'imi farhatan yafrahuhuma idha aftara farih wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi nii la ko al imaamul daal di indee fii kanta al léegi mu indi beneen bi wa fii riwaayatin lahu bala ñu ñëw wala ñu jël muslim ba pare nañ jël al imaamu muslim abul abul Husayni rahmatullahi alayhi moom ko tamit ci ay bërëb moom da boole xam nga imaam muslim ibnu al Hajjaaj rahimahullah hmm? mu ne kitaabu siyaam baabu fadli siyaam ah. mu ne wa haddathani Harmalatu ibn Yahya hmm? mu ne wa haddathani te nettali na ma Harmalatu ibn Yahya di Harmalatu ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri àndandoo imaam ash-Shafi'i rahimahullah gane àddina la 160 euh, imaam ash-Shafi'i 10 ans la ko magoon génn àddina la 243 rahimahullah alayhi qaala mu ne akhbarana ibn Wahb mu nekk ñu xabaare mooy ibnu wahb di abdillah ibnu wahb ibnu muslim al-qurashi al-fihri abu muhammad al-misri mbokk imaamu shafi'i ñoo nekkoon ay mbokki taalibi ca imaamu malik gane àddina la 125 génn àddina la 197 rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarani ah, ah, muy ibnu wahb mu ne nettali na xabaare na man dong yunus di yunus ibnu yazid ibnu abi najjad al-ayliyu rahimahullah al umawi la nag qurashi umawi mais mawlaahum al ayliyu génn àddina cent cinquante neuf am ci wuute nag bu ci am an ibni Shihab moo ko jëlee ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab al-Qurashi az-Zuhri al-Qurashi al-Madani radiyallahu anhu gane àddina la cinquante génn àddina cent vingt cinq ci wuute bu ci am qaala mu ne axbarani mu ne moom itam xabaare na man donc comme li Ibn Wahb wax mu ne moom xabaare na ma Sa'id ibn al-Musayyib di Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi wa Abu Muhammad nekk sangu taabi'iin yi am ñu ne moom mu ngi génn en tout cas après l'année quatre-vingt-dix am na ne quatre-vingt-treize quatre ñu quatorze am na yu wute am na ñu wax ba cent cinq moo doon sayyidu taabi'iin mooy seen sang moo ëppoon njariñ ci wàllu xam-xamam li nga xam ne noonu la tafe ci ñi nga xam ne ñooy taabi'in yi annahu sami'a moom nag mu ngi jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab la dégg na dégg na benn xutbaam boo xam ne moom huit ans la amoon boobu daal di mokkal lépp <laughs> annahu sami'a Aba Hurayrata mu ne dégg na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yaqul qaala radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala Allah azza wa jalla kullu 'amali ibni aadama lahu illa as-siyaam huwa lii wa ana ajzii bihi fa wallazii nafsu Muhammadin biyadihi la ak la xulfatu fami saa'imi atyabu inda allahi min riihil misk voilà kon euh, euh, mu ngi noonu la ne hmm? euh, wallahu ta'ala a'lam léegi indi na ko nii waaye indi na ko tamit comme ni nga xamante ne moom la al imaamu al Buxaari rahimahullah comme lale indi na tamit lu xaw a mel noonu al imaamu hmm? muslim euh, léegi mu des euh, riwaay bi nga xamante ne moom la euh, kii wax bi kii wax imaam imaam imaam an-Nawawi rahimahullah ne wa fii riwaayatin la yatruku ta'amahu mu ne am na riwaay boo xam ne imaam al-Bukhari moo ko indi foofu bi mu ne parce que nit ki suñu boroom ne yatruku nit ki day bàyyi ah, ta'amahu ñamam wa sharabahu ak li nga xamante ne mooy naanam waaye ndax man waaw ah, min ajli as-siyaamu lii wa ana ajzi bih waaw léegi riwaaya boobu mooy ban riwaaya ñu ne la riwaaya boobee mooy riwaaya bi nga xamante ne nii moom la al imaamul Buxaari rahimahullah mu ngi ko indi ci e, bunt bi nga xamante ne nii e, e, mu ngi ko ci buntu bi nga xamante ne nii mu ngi ko tuddee ci kitaabu kii noo bokkul ak parce que kitaabu tawxiid indi na fa bunt bi boobu. dana yaqulu azza yaqulu allah azza wa jalla as-sawmu li wa najzi bihi yada'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli wa sawmu junna wa lis-saa'imi farha eh? farhatan farhatun hiina yuftiru wa farhatun hiina yalqa rabbahu wala khaluufu fami as-saa'imi atyabu 'inda allahi min riihil misk voilà nee du boobu bii mooy yatruku bi la voilà boobu mu ngi ko indi ci kitaabu sawm baabu fadli sawm mu ne haddathana mu Abdallah ibn Maslama mu ngi koy jëlee ci mu ne nettali nañu Abdallah ibn Maslama li ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri rahmatullah alayhi génnaa dina la deux cent vingt rahmatullah alayhi an Malik mu jëlu sëriñam di imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdillah di imaamu daaril hijrati gane àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-dix-neuf ah, rahmatullah alayhi an Abi Zinad moo ko jëlee ci Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Madani si woon ci Abu Zinadi gane àddina la 64 génn àddina la 130 ci wute bu ci am anil A'raj mu jël ko al A'raj mooy tàllale bu siw bi Malik hmm? an Abi Zinad anil A'raj muy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al A'raj Abu Dawud ñi na Abu Muhammad ñi na Abu Hazim al-Madani yu génn àddina la 117 an Abi Hurayrata rahimahullah mu jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala as-siyamu junna fala yarfuth wala yajhal mu ne corps de protection la fala yarfus kon nag ku ko def bu mu nekk di wax wax joo xam ne day tax protection bi wàcc daanu wadd waaw di wax waxu kàccoor wala wax ju jëm ci wàllu sëy eh, wala yajhal te tamit bu mu réere jëf jëfu ku riir fa inimru'un qatala bu dee daa am benn waay bu ñëw di xareek moom aw shatamahu wala di ko ŋàññe di ko wax lu dul noonu waayow ragal doon waaye waa ji noppi rek waaw boo ñamee jógal waayow Oh, wax ko lu ne ñépp ne fi xam nga lool sa bakkan day day day day day day day day tëb ne fayow te fekk yaa man waa ji boo tëwee ngand ko day day kaawo surtout boobu mais bu dee waajee la man moom <laughs> des fois saa yi sax noppi du du da ngaa muñ fekk yow man nga bëggoon nga fayu mais boo da nga xam ne boo jógee <laughs> ah moo la moo la tooñ mais dina lu duma ah, nga nokk toog lool boroom di xam na <laughs> waaw waaw saata na fal yaqul bu lay ñëwee di ngàññ na waaji wax inni sa'imun marratayn na wax man damaa woor ñaari yoon walladhi nafsi bi yadihi waat naa ci nga xam ne sama loxo mu ngi ci euh, sama bakkan mu ngi ci loxoom la xuluufu fami sa'im waaw li nga xam ne mooy xetu gémmiñu aji woor ji atyabu moo gën a teey inda allah fa yàlla taala mi kawe te yéegul min riihil misk euh, parfum bi nga xam ne xetu misk yatruku walla mu yatruku day bax ndax waa ji day bax waa ji woor taamahu ñamam wa sharabahu ak lekkam wa shahwatahu ak li nga xam ne mooy plaisir am min ajli ndax man as-siyaamu lii koor man la ñeel wa ana ajzi bi man maa koy fay wal xasanatu bi ashari amsaaliha te na ngeen yëg yiw bu man di doon ci lu baax loo def lu gën a néew mooy fukk la léegi nag fa mu fan la jëm fukk daptaare fukk dem fan loolu borom bi moo ko xam waxu kon mu ne wa fi riwaayatil muslim kullu amal ibn adam yudha'af alxasanatu ashra amsaaliha léegi booboo ñu dese mooy riwaay boobu al imaamu muslim eh, moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko solo eh, moo ko solo kanta loolu te mooy li mujj kon eh, mooy imaamu muslim rahmatullah alayhi mu ngeen di kàddu yooyu ci kitaabu siyaam baabu fadli siyaam ba léegi mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne te nettali nañu da Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane addina la 159 génn addina la 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Mu'awiya mu nekk ñu nettali mooy Abu Mu'awiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Mu'awiya ad-Darir al-Kufi rahmatullahi alayhi gane addina 113 génn addina 194 rahmatullahi alayhi mu ne wa Waki' Hmm? kon Abu Bakr ibn Abi Shayba da ko ci ñaari sëriñ Abu Muawiya wa Waki' di Waki' ibn al-Jarrah Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ru'as moo tax ñu naan ko ar-Ru'asi al-Kufi al-Asbahani al-A'war Abu Sufyan gane àddina 127 génn àddina li nga xam ne euh, mooy 196 ah. rahmatullah alayhi sëriñ la woon ci ñoom al imam ash-Shafi'i ah, ah, veeram bu siiw boobale ah, shakaytu ila waki'in su'a hifdi dem naa di jàbbat sama ba waki man Shafi'i sama di mokkal li ma takk dara fa arshadani ila tarkil ma'asi mu gindi ma xamal ne ma mooy yàlla aliyaazu billah Waki' ibn al-Jarrah rahmatullah alayhi an al-A'mash kon Abu Muawiya euh, euh, di Muhammad ibn Khazim ak Waki' rahmatullah alayhima an al-A'mash ñu jëlee ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum Abu Muhammad al-Kufi rahimahullah moom nag al-A'mash euh, al-Kufi voilà génn àddina li nga xam ne l'an soixante ans génn àddina cent quarante cinq ci wuute bu ci am léegi mu ne xaa taxawal imaam muslim jële naa ko ci yeneen sëriñ mu ne wa haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne jële naa ko ci sama beneen sëriñ moom nettal nañu Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullah gane addina la 160 génn addina la 232 rahmatullahi alayhi qala haddathana Jarir an al-A'mash mu ne nettal nañu Jarir di Jarir ibn Abd al-Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi gane àddina 110 génn àddina 188 euh, an al-A'mash am al-A'mash ñëw na da la bëgg a wax ne kii mooy pivot bi ci sëriñ yi yëpp boo ñëwee ci al-A'mash lañ ko jëlee gis nañ ko sànq ha mu ne taxawal am naa ci beneen càllale imam Muslim tay wa haddathana Abu Sa'id al-Ashaj Abu Sa'id al-Ashaj mi yaa ngi koy ko bokk na ci moom niñ ko fii nag daa bariwul li muy ñëw bariwul mais moom mii comme ñoom Muhammad ibn Bashar voilà moom mii comme ñoom la mooy ñoom quoi euh, kutubu sitta imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud an-Nasa'i euh, Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja ku nekk toog nga mu jàngal la voilà <laughs> Abdallah ibn Sa'id al-Ashaj voilà Abdallah ibn Sa'id al-Ashaj al-Kindiyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala ah, génn àddina deux cent cinquante-sept waaw moom niñ koy tudd bariwul moom man nga ko bañ a jàpp ci ñoom <laughs> mais mu ngi nii mu moom moo nami nettali nañu wallafdu lahu te nag kàddu yi fii sax man imam muslim moom la ñeel mu ne hadathana waqi' moom it mu jëla ko ci waqi' gis nañ ko sànq qaala mu ne hadathana al-A'mash gis nañ ko sànq rahmatullah ala al-jami' an a moom la fëla az-Zayyat ah as-Samman az al-Madani borom import export gis nañ ko ci riwaay yële bu imaamul Buxaari an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu al-hasanatu voilà mu ngi nii kullu amali aadama yudaaf dañ koy hulandi al-hasanatu na muy jëwee nag mooy al-hasanatu ashru amsaaliha yiw bu nekk mooy fukk li mu yu mel noonu lañ lay fay ila sab'a sab'i fi jëm sept qaala allah azza wa jalla mu ne borom bi nee illa saw bam def koor nag koor bokkul ci lool de moom ëpp na lool fa innahu lii ndax moom la moom man la ñeel fu lu nim ëpp na lool wa ana ajzi bi man maa koy fay yada'u ndax nit ki kat shahwatahu dafa teg bàyyi li nga xam ne mooy plaisir am bannee xam wa ta'amahu ñamam min ajli ndax man hmm? li saa'imi ñeel na aji woor gi farxataani farxatun inda fitre wa farxatun inda liqaa'i rabbi wala xulufu fiihi ala atyabu inda allahi min rihil misk kon walillahi alhamdu wal minna kon jeexal nañ riwaay yi nga xam ne moom la ñu waroon a gis léegi nag bii di ñëw première njàngat bi jàll na muy taxrij bi fan ngay gis hadis bi ak version yi ci imaamu Nawawi wax fan nga koy fekk ak nan la ñëwee nan la ko seen boroom indee walillahi alhamdu wal minna léegi nag bii di ñëw nag hmm, mu des li nga xamante ne nii mooy yeneen façon njàngat yi lëkkaale bi d'abord ak suñu bunt bi ñu nekk. di wax ci farataak buy leeral farataak weeru koor ak ay ngëneelam yooyu ak koor euh, wala koor ak yooyu yeneen yi nga xam ne moo am ci biir hadis bi insha allah jotaay bii di ñëw ñu daal di ciy wasala allah wasallam ala nabiyina mohammadi waala alihi wasahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin